jeexaloon nañu sariyatu abdallah ibn jahsh riyaabin radiyallahu taala anhu wa ardaah ñu gën koo xam ci sariyatu naxla muy li nga xam ne arme bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni woon waaye du pour xeex waaye pour amasser li nga xam ne mooy ay information recueillir ay information ci noon bi di kuffaaru qurayshin yi yi nga xam ne seenu mbon ci lislaam ñépp xam nañu ko ak pexe yi nga xam ne ñoom lañ leen doon tëralal sariya boobu dañ koy woowe tamit sariyatu la kon ñu gis ne ci rajab la amoon yonent bi aleyhi yoon wasalaam yónni seydina abdallahi ibn jahshin boole ko parmi seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Utbat ibn Ghazwan al ak ñoom Ukkaasha ibn Mihsan radiyallahu taala anhuma anil léegi foofu lañ yemoon gisoon nañ ko ba mu jeex ginnaaw xew-xew boobu mu am xew-xew bu mag bu xew ci jamono yooyu ci weer woowu di weewu weeru rajab ci li nga xamante ni nii moo gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim muy wëlbatik xibla bi muy aleyhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko gise woon ci période mecquoise bi bu doon julli da doon jublu naxwa al baytil maqdis bu doon julli même bi mu ne màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman da doon jublu fi nga xam ne mooy baytul maqdis di Jérusalem di Euh, jumaay Jérusalem ji foofu la doon muy foofu noonu Jérusalem la doon jublu bi nga xam ne moo ne woon xiblaay ñoom yonent yàlla Muusa ibn Imran alayhi afdalu alayhi salaatu wassalaam ak yonent yu bari moom alayhi salaatu wassalaam kon da doon féete foofu te jullit ñi tamit noonu lañ doon féete gisoon nañu ci xadiisu seydina abdillahi bini abbaasin radiyallahu taala anhu wa arda ni ko imaam alxaakim an-Naysaabuuri raxmatullah alayhi solowee kene yonent bi alayhi salaatu wasalaam jublu kaaba gi da jublu baytul maqdis bi mu nee waaye day def kaaba gi mu nekk diggante moom ak baytul maqdis waaye bi mu demee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam it dafa continuer di jublu baytul maqdis di Jérusalem te xam nga Makka ak madina ni ñu nekke boo nee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam Makka da lay féete sa sud mooy li mu manoon ba mu nekkee màkka moom alayhi salaatu wassalaam di julli jublu Jérusalem waaye def Kaaba gi nekk diggante ak moom manatu mooy ku nekk Medina di julli jublu Jérusalem mooy côté Syrie Sham kooku c'est sûr que dangay wan ginnaaw Kaaba gi noonu nag lu continuer woon moom alayhi salaatu wassalaam loolu comme xadis boobu nag imaam al buxaari soloo na ko na ko noon imaam muslim ibnul xajjaaj ak waa asxaabu sunan ba mu des imaam abu daawud waaye abu daawud at-tayaalisi soloo ko ñoom imaam ahmadu bnu hanbal rahmatullah ala aljamii imaam alxaakim ak ñeneen ñu jëla ko ci seydina albara ibn aazibin radiyallahu taala anhu wa arda bu dee imaam al buxaari soloo ko nag eh, xadiis bi soloo ko ci yoon yu bari indi ko ci saxiix bi ci ay yu bari waaye riwaaye bi ñuy jël mooy bi nga xam ne moom la indi ci kitaabul imaan muy téereb ngëm yàlla ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullah aleyhi mu ne baabun alsalaatu min al imaan wa qawlullahi taala wama kaana allahu liyudiica imaanakum suuratul baqara aaya 143 mu ne yaani salaatakum inda al imaam al ci bunt boobu leen xadiis bi ñu soxla nii mu ne baabun lii de bunt la assalaatu julli minal imaani ci ngëm yàlla la boobu allahu ak waxu boroom bu tedd bi te màgg wama kaana allah loolu aaya la wama kaana allah te dinañ ci gën ñëw inshaa allah ak xadiis seydna abdullah ibn abbas bi ñu juddu léegi te imaam alxaakim an-Naysaburi rahmatullah alayhi daal di koy soloo dinañ ci ñëwaat yooy yépp aaya bii tamit mu def buntu titre ko buntu bi tamit dinañ ko gis inshaa allah suñu boroom di wax ci suuratul baqara aaya 143 wama kaana te buur yàlla de nekkul li yudi'a imaanakum di sànq seen ngëm yàlla mu ne yaani salaatakum fii imaan tekkiwul ngëm yàlla waaye li muy tekki mooy seen julli salaatakum inda al bayt julli gi ngeen doon julli ca màkkatal mukarrama laata ngeen di ñëw madina ak ni ngeen ko continuer ba ni yàlla di toxale wëlbati xibla bi léegi nekkatul Jérusalem waaye mu def ko al sharifa muy kaaba gu tedd gi imaam al Buxaari kon ci bunt boobu la ko ëndee mooy xadiis numéro 40 moom imaam al Buxaari raxmatullah mu ne xaddatanaa Amru bnu Xaalidin mu ne nettali nañu sama sëriñ di Amru bnu Xaalid qaala nee na Zuhayrun mu ne Zuhayr moo ko nettali moo nettali kan sëriñam boobu Zuhayr boobu mooy ibnu Muawiya ñu gën koo xam ci Abu Xaysama al-Ju'fi al-Kufi mooy Zuhayr ibnu Muawiya radiya rahmatullahi alayhi mu ne moom moo ko nettali di Zuhayr di Abu Xaysama di Zuhayr ibnu Muawiya moom moo nettali sëriñu euh, imaam al Buxaari di Amr euh, ibn Xaalid qaala Zuhayr ibn Muawiya di Abu Xaysama ne raxmatullah alayhi xaddatanaa abu isxaaq mu ne nettali nañu abu isxaaq di amr ibn abdillah assabii alkuufi di amr ibn abdillah moom gis nañ ko fi lu bari di bàyyi ñoom di bàyyi yunus yunus jur israil ñooñ gisoon nañ ko fi waxoon nañ ay mbiram bi euh, moom mi di abu isxaaq assabii rahmatullah alayhi di amr ibn abdillah assabii alkuufi euh, moom mu ne anil bara mu jële ci seydina al bara ibn aazibin di doomi aazib radiyallahu taala anhu wa arda mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kaana awwala maa almadina nazala ala ajdaadihi aw qaala axwaali mu ne moom albara ibn aazib radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni ci lay door ak si di gàddaay si dafa daloon ci maamam yi mooy ajdaad wala axwaalihi di côté nijaayam yi ah lan moo tax lool ndax côté yaayam fan la jóge ansaar la jóge aminatu bint wahbin fan la jóge woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye naka noonu yaayu maamam di abdul muttalib ñoom foofu la jóge di euh, salma bint amr bokkoon ci waa bani adi ibn najjar moom ci ñoom la wàccoon comme ni ñu ko gisee bi nga xamante ne ci lañ doon ki wax ci euh, gàddaay gi dugg ci Medina ala saakini salaatu wassalaam mu ne minal ansaar te bokk ci waa lansaar foofu la daloon mu ne wa annahu te moom alayhi salaatu wassalaam sallaa julli na qibala baytil maqdisi sittata ashara shahran aw sab'ata ashara shahran mu ne tamoom aleyhi salaatu wasalaam julli na féete lu tolloog seize seize sittata shahran mooy seize mois def na ko bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam bu doon julli day won ginnaaw kaaba gi féete Jérusalem comme ni mu ko doon defe makkatal mukarrama doon julli mu nekkoon xiblaam aw seize mois aw wala boog sab'ata ashara shahran wala dix mois mu nekk lan siki sàkk loolu dinañ ci gën ñëw insha allah ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu ne wa kaana albara ibn aazib ba léegi radiyallahu mu ne wa kaana tamoom alayhi salaatu wassalaam yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibala al moom nag dafa mëgg malgré li doon féete Jérusalem dafa mëgg masa sopp masa bëgg fi nga xamante ne nii mooy xiblaam buy julli muy jublu màkkatal mukarrama looloo nekkoon suweem loolu la bëggoon moom aleyhi salaatu wassalaam wa annahu ta moom mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam salla awwala salaatin sallaha salaat al asr wa salla maahu qawmun mu ta moom aleyhi salaatu wassalaam première julli bi nga xam ne moom la julli bi 16 mois yi wala 17 mois yi matee suñu boroom wàcce ci moom léegi ñu changé xibla bi premier julli bi mu njëkk a julli féete màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu ne salaatal asri julli tàkku tàkkusaan la mu ne wa salla qawm bi mu doon julli da doon jiite am ñeneen ñu julli moom comme d'habitude ñu mu doon jiite mu ne fa xaraja rajulun mimman salla ma'ahu am kenn benn góor ci ñi nga xam ne ñoo julleek moom pour la première fois tey ñu wan Jérusalem ginnaaw fiite màkkatal mukarrama ci kaaba gi benn góor gu fa bokkoon julleek moom génn ah, boroom xam-xam yi nag dañ ne Abbaad ibn Bishr la radiyallahu taala wa ardaah moom jotoon nañu gis tarjamaam gisoon nañu tarjamaam moom seydina abbaad ibn bishr walillaahi alxamdu wal kon moom mu génn mimman salla maahu fa marra ahli masjidin wa hum raaki'uun ñu génn daldi romb mu romb moom moomu beneen jàkka ndax waxoon nañ la ne jàkka Madina du benn jàkka yonent bi alayhi salaatu boobu rek a fa woon de waxoon nañ la d'ailleurs Quba amoon na ba chaque samedi dafa doon dem fa la doon jullee am na yeneen tamit yu ne woon foofu ci waa Banu Saalim ak yooyu amoon nañ ay jàkk ñu daldi romb waa ji romb ay nit di julli mu daldi leen ne fekk ñu ngi rukkoo jàpp seeni tànk rukkoo fa qaala mu ne ashhadu billah laqad sallaytu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qibala makkata fa daaru mu ne leen fekk leen ñuy julli ci biir julli ji ñu rukkoo mu ne maa ngi seede jël seede yàlla yàllaa ma seede de man mi wax ak yéen ñuy julli waat naa ne dëgg dëgg julli naa ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu féete Makka féetewuñ comme yéen fi ngeen féete ak niñ ko doon defee Jérusalem tey c'est la première fois jullee naa moom tàkkusaan mu féete kaama gi bi mu leen waxee lool fa daaru ñoom ñu tourné kamaahum comme ni ñu nekkoon xibalal bayti daal di féete Jérusalem du jóge Jérusalem féete léegi ci Kaaba gi léegi euh, loolu nan lay demee nga foog tournée bi ndax tournée bi mooy ne am na déplacement am na ci ndax dangay xool li nga xamante ni moom la imaam bi buy taxaw ci jàkka imaam bi day jàkkaarloog nekk comme bu nee ci mixaab bi euh, jàkkaarloog fi muy jàkkaarlu imagineel léegi ñu ne dañuy léegi waa ji ñëw wax leen ko ñu war a tourner mooy opposé bi mooy seen ginnaaw fi leen wanoon ginnaaw foofu lañu war a féete kon imaam bi nu muy def imaam bi moom de non seulement day tourner ñeneen ñi tourner mais moom day dox avancer ña nga xam ne place su jigéen ña fa jigéen ña newoon jigéen ñiy julli ci biir jàkka yi ca gannaaw moom imaam bi day mujj nekk foofu. ñi toppoon rangée yi newoon ci ginnaawam yi ko toppoon def la même chose que moom toppaat ci ginnaawam jigéen ñi daal di jaar ca gannaaw nekkaat mooy ñu changer place place su jigéen ñi ñooy mujj nekk lan place su imaam beeg ñi nekk ci kanam ndax lan ndax opposé wu jàkka ji la direction bi xam nga buñ la nee waa ji est la féete ñu ne ko ah non léegi nag ouest ngay féete mooy day tourner. ba ba wan ginnaaw complètement fi mu féete noonu la deme te loolu la imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi wax ci alfath ne mbir mi noonu la deme ndax bu dee ne mu ne moom imaam alxaafiz yow bu dee nag ne bu dee da ngaa jàpp ne dañu imaam bi dafa tourner comme kamaa huwa bi mu wax comme ni mu ne tekkiwul ne dafa tourner rek voilà taxaw comme yow nga taxaw jàkkaarloo euh, euh, bunt bi am ku la ne geestul pas gestul tourner nga tourner complètement ba juguntu bi wan la ginnaaw léegi nga taxaw noonu doot ndax bu doon lool la kon imaam bi moom mooy nekk ci ginnaaw moom day jàkkaarloog kon ñeneen ñi ñi ko jiitu dañ koy wan ginnaaw moom moom moom mu jàkkaarloog ñoom alors que loolu kon ñu daal di tourner kama ni nga xamante ne nii home comme ni ñu nekk imaam al ne nag radiyallahu an qibalal bayti jàkkaarloog kaaba gi léegi léegi est-ce que affaire bii moom neex na ñépp mu ne déedéet wa kaanat il yahuudu qad ajabahum id kaana yusalli qibala baytil maqdis mu ne avant suñu boroom di di di di yoonal di farataal ndax après nañ gis ci alxuraan aay ñëw di farataal léegi jàkkaarloo kuy julli jàkkaarloo xibla bi kaaba gi loolu dinañ ñëw est-ce que jàkkaarloo kaaba gi mooy man mi nekk lion moom kaaba gi ci boppam loolu noonu lu ñu loolu par force suma diir ko directement est-ce loolu lay tekki wala déet loolu insha allah dinañ ci ñëw ci masaa il yi jëm ci wàllu al qibla istiqbaalul qibla insha allah mais est-ce que ñépp kontoon nañ mu ne déedéet avant lii di xew juif yi ñoom dañ doon wax naan ñun de waa ji waa ji jaaxal nañu rek moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ doon wax naan moom day day day day julli féete suñu xibla mooy côté bi nga xam ne ñoom comme que Jérusalem la ñuy féete ba pare di wuteeg ñun ci lu bari ñoom loolu lañ doon wax naan cëy moom de day féete suñu xibla ba pare di daal di wuteeg ñun nag daanaka lu ne ci lu ne rek da koo wuteeg ñun loolu de moom yéeme na léegi nag ñoom loolu lañ doon wax bi yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam bi ñu defee loolu suñu boroom daal di ko léegi wëlbatikul ñoom lan lañ wax mu ne fa lamma walla wajhahu bay ci ankaru zalik mais ñoom ñu doon wax loolu yonent bi aleyhi def loolu suñu boroom ne ko léegi del féete euh, ak ci kaaba gi ñu ñu ñu ñu weddi lool ne lool ne lii waruñu koo def moom waru koo def xoolal rek xiblaay yonent yépp mu nekki ñuy wax mu ñëw dindi ko wuteeg moom daal vraiment opposé wu rek ak ñun la bëgg léegi ñoom loolu lañ doon wax euh, yow ñoom bañ koy def yaa ngi naan pourquoi muy muy muy féete suñu côté suñu Jérusalem gii ba pare di wuteeg ñun mu bàyyi ko fi ci ndigalu boroom bi nga ne waru koo def waaw gaa yi gaa yi gaa yi jaaxal nañu ko waaw akbar léegi loolu mooy xadiisu seydina albara ibn azib bi radiallahu taala anhu wa léegi nag moom ay masaayil ay masala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dina ñëw ci côté boobu ci alxuraan li Seydina al baraane wa kaana moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam malgré bi mu doon féete Jérusalem dafa mas a bëgg nag euh, di féete ci Kaaba gi loolu dinañ ci ñëw ci aaya koy wax ci qad nara taqalluba wajhika fi samaa fala nuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatra masjidil haram loolu insha allah dinañ ci ñëw après léegi nag mu am ay masala masala yooyu euh, bokk na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam réellement fan la doon féete sax bu doon julli avant lii di xew loolu dafa muute xam nga début bi wax naa la xadiisu imaam alxaakim bi seydna abdullah ibn abbas ma anhuma ne Jérusalem la doon féete bi nekkee Makka waaye da doon def kaaba gi nekk diggante ak moom loolu nag fan la doon féete d'abord loolu dafa am wuute ah, am dafa am ñu ne mooy wax bi ñu wax sànq bu na Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñeneen ñu ne Jérusalem la doon féete waaye moom da doon def kaaba gi dox diggante ak moom mooy bi mu nekkee Makka lañ ci jublu ndax bu mu nekkee Medina leer na la rek da koy wan ginnaaw ndax Makka ci sud bi la nekk te Jérusalem mu ngi ci nord bi kon il faut mu wan ko ginnaaw am ñeneen ñu ne moom daal ñoom defuñu distinction entre que da doon def da doon euh, bi doon julli da doon def kaaba gi diggante moom mu féete ko di mu dox digganteem ak Jérusalem ñoom dañ ne daal baytul maqdis la doon féete tout am ñeneen nag ñu ne da doon julli kaaba gi la doon féete mooy bi mu nee Makka kaaba gi la doon féete bi nga xam ne nag ci la demee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu daldi jublu li nga xam ne mooy Jérusalem waaye wax jii nii wérul loolu wérul comme ni ko imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi wax ci alfath mu ne wal awwalu asax li annahu yajma'u bayna al mu ne wax ju njëkk ji muy waxu imaam abdullah ibn abbas mooy li gën a xadis bi wér na ci comme ni ko imaam al daal di soroo ci moom moo tax mu ne wa qad saxaxahu alxaakimu wa geyruhu min xadis ibni abbas waxu imaam alxaakim wéral na ko ak ñeneen ci waxu imaam abdullah ibn abbas radiallahu taala anhu ardaahuma kon loolu benn masala la mooy fan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon féete avant lii di xew mooy Jérusalem la doon féete waaye ba mu nekkee Makka da doon def Makka Kaaba gi nekk diggante ak moom léegi beneen laaj mooy réellement ban ban ban dat ban dat ban ci at mi at mi ñu nekk nii muy deuxième année bi ana ci ban at ci ci la liy xewe ci la toxal xibla ji daal di xewe ndax gis nañ riwaaya euh, albara ibn azib bii nii ñu gis bii nii muy riwaaya zuhayr de de zuhayr euh, rahmatullah alayhi de ibn muawiya di abu xaysama dañ cee gis lan mu am sikki sàkk ndax dane sittata ashara aw shahran aw sabata ashara shahran kon lool nga gis seize mois wala dix mois loolu benn sikki sàkkal waaye du ci riwaaye bii rek am na yeneen riwaaye yoo xam ne ñëw na yu bari yoo xamante ne nii imaam al yi ci boppam solowaan na ko imaam at-Tirmidhi na ko noon Euh, imaam euh, as-Sawri ci riwaayam tamit noonu la deme nekk ci euh, Seydina imaam al kon ñu gis ne sikki sàkk am na ci entre seize ak li nga xam ne mooy dix-sept am na nag yeneen riwaaya yoo xamante ne nii moom dafa ñëw ne seize mois la loolu di xam ne moom sikki sàkk amu ci mooy ci riwaaye albara ibn azib ba léegi ay yeneen version boo xamante ne nii euh, jaar na ci abu nu'aym abu awaana rahmatullah alayhi moo ko solo ci saxiixam mu jaar ci abu nu'aym moom foofu amul sikki sàkk dana seize mois albara ibn azib te xadis boobu noonu tamit imaam muslim solo na ko na ko noon imaam an-Nasaa'i rahmatullah ci loo xam ne mu jaar ci ki nga xamante ne mooy Abu Ishaq as-Sabi'i yoo xam ne sikki sàkk amu ci léegi kon nga ne waa léegi 16 mois la wala de wala 17 yi nee na 16 wala 17 beneen si riwaay moom ñëw ne 16 la te sikki sàkk amu ci imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi ne wal bayna riwaayatayni sahl mu ne dajale ñaari riwaaya yi moom lu lu yomb la moom lu yomb la lu facile la ñoo ko kon bismillah mu ne bi an yakuna man jazama bi sittati bi sittati ashar lafaqa min shahri alqudum wa shahri tahwil shahran wa alghaza wa alghazaid wa man jazama bi sab'ati ashara addahuma ma'an wa man shakka taraddada fi dhalik mu ne yomb yomb dajale bu yomb gi mooy lan mu ne mooy ñi nga xam ne dañoo dogu comme riwaay yi ñu gis ne yooyu moom seize lañ wax ne seize seize la dinaaw gàddaay yonent bi ci lañu changer xibla mu ne kooku dafa boole dafa boole weeru agsi gi mooy weer gi bi mu agsee madinatul a ala saakin afdalu salaatu wasalaam te loolu gisoon nañu ban weer la mooy weeru weeru gàmm rabiul awwal te loolu amul woon wuute wuute yi kay moo doon jour bi ban jour la woon moom loolu gisoon nañ wuute yi nim ci bare ak wax yu bare yi mais ban mois la woon loolu amul woon wuute moo tax euh, kon ñooñu dañoo boole mois boobu ak mois bi nga xam ne ci la euh, toxal xibla gi daal di xewe muy mois rajab ci li gën a wér comme niñ koy gise léegi incha allah mooy dañ koo boole li ci wa al lu ci yokk nag ñu daal di koy ñu daal di koy rejeter mooy ñu sànni ko boole wuñ ko ci décompte bi loolu mooy premier boobu léegi nga ne mais léegi loolu nuñ koy defe ñu ne la xoola yonent bi aleyhi salaatu wassalaam shahru ar awal la ñëw la agsi medinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam léegi konteel nga dem ndax dina mat siis boo ci boolee weer woowu weer wi ñu mi mu xewe ñu ne rajab la muy rabiul awal 1 rabiu thani deux jumaadal ula trois jumaada thaniya quatre rajab di cinq chaban six ramadan sept euh, shawwal huit zul qiyada neuf zul hijja dix muharram onze safar douze rabiul awal treize rabiu thani quatorze jumaadal ula quinze jumaada thaniya mu nekk lan mu nekk seize léegi lan mooy alxas thaniya euh, loolu lañ dañoo boole ñaari mois rajab yi xam nga seize ngo léegi yi ñu li ñu rejeté mooy yi des comme buñ nee ñu ne woon le douze la agsi le douze du mois de rajab non de euh, mois rabiul awal ak ñi ne début wu euh, nu mu tudd euh, milieu wu rajab la xewe ñoom dañoo boole ñaari mois yooyu compter ko mais li ci yokk ñu daal di koy rejet ci noonu la mate 16 léegi mu ne ñooñu ñooy ñooñu na ne ko waa ñeneen ñi nag ñi nga xam ne ñoom ñoom 17 lañu wax mooy ne lool dalay wan ne am na kon ñu ne 17 même bu dee ci ñu tuddoon riwaaye yi da ngay gis 16 wala 17 ak boo xam ne dana 16 la mu ne kantaa ñi nga xam ne waman jazama bi sab'a addaha bi sab'ata bi sab'ati ashara addahuma ma'an képp nag koo xam ne dafa dogu ne 17 la kook dalee na boole ñoom ñépp lépp lépp waman shakka ndax boo leen boolee boobu da am 17 dangay am rabiul awal rabiul thani jumaadal ula jumaadal thaniya rajab sha'ban ramadan shawwal dhul qa'da dhul hijja muharram safar rabiul awal rabiul thani jumaadal ula jumaadal thaniya rajab bu nga am 17 loolu mooy ñooñu mu ne waman shakka ku sikki sàkka nag ni 16 wala 17 mu ne ñooñu dañoo sikki sàkk ci lool taraddada fi daalika ci entre ñi dogu ak ñële ah kon loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën dëgër que ne 16 mois wala 17 te yooyu man nga leen a boole comme ni ñu gis nii léegi nag mu am yeneen wax yoo xam ne imaam alxaafiz rahmatullah alayhi nee na yooyu noo yooyu moom kii la euh, ay shuzuz la mooy dañoo ber diset bi 17 bi ñu wax sànq imaam Ibn Hibbaan dafa solo euh, ne sab'ata ashara shahran moom 17 bi wa thalathata ayyaam mu ne 17 mois la ak 3 jours mooy ci ne ku ku ku képp ku dogu ci 17 kenn gi di imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhi Ah, léegi loolu mooy wax yi léegi nag mu am yeneen wax yoo xam ne dañoo beru mu ne wa shaddat aqwalun uxra imaam yu wax ba léegi ci alfath mu ne wa shaddat mu beru isolé wu yeneen wax yoo xam ne moom dañu génn wax yi ndax yii ñooy yi gën a wér ndax ñoon ci saxiixay te ñooy li gën wér ci loolu lañuy jàpp yeneen yi moom mooy da nga koy nettali rek pour wax nit ñi ñu xam ne mbir yi wute am na ci mais wute boobu taxul ñuy wax ndax dëgërul moo tax mu tudd leen shadda shuzul loo xam ne dafa isolé wu ne fa fi ibn maaja min tariqi abi bakr ibn ayyash an abi isxaaq fi hadha al hadith thamaniyata ashara shahran mu ne wa abu bakr sayyi'ul hifz wa qad fii am na mooy yoo xam ne dafa jaar ci imaam Amr ibn Abdillah as-Sabi'i di imaam Abu Ishaq as-Sabi'i rahmatullah mu ne ñoo am na ci riwaaye Ibn Maaja mu jaar ci yoonu Abi Bakr ibn Ayyash mu jële ci Abi Ishaq as-Sabi'i rahmatullah alayhi mu ne moom foofu 18 mois imaam al-Hafiz ne mais Abu Bakr mooy Ibn Ayyash sayyi'ul hifz mooy kooku am mokkalam baaxul nit la koo xam ne moom manu la mokkal mooy ni muy mokkale baaxul day jaawale waqadit taraba fii te moom sax dafa def-defle dafa indi ay kiibo yu ay ay riwaaye yoo xam ne dañoo opposé wu mbëkkante ndax imaam ibn jarir daal dinay solo xadiis bi jaare ko ci yoonam moom abu bakr mi ibn ayash moom mu ne 17 mois d'accord ak ñenn ñi mooy riwaaye yi nga xam ne beneen bi ci beneen riwaaye mu ne seize kon loolu da ngay gis ne euh, loolu benn affaire la ah, am nag ñu ne nisfu Sha'ban la wax jooju nag ne nisfu Sha'ban la amoon imaam at-Tabari bi mu ko waxee dane woon loolu jumhuur loolu lañ wax mais amaana jumhuur bi mu doon wax mooy jamono yooyu noonu mais imaam al-Hafiz ibn Hajar moom dane moom contraire loolu la dane te loolu moo dëppook xadiis yi sax ne mbir mi ñoom dañu ne rajab la woon ndax mbir mi c'est facile comme que dikk bi moom dikk bi ñépp d'accord nañ ci ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw Medina rabiul awal mooy compter da ngay compter rek léegi euh, moom imaam al-Hafiz euh, kii imaam Ibn Jarir daf ne moom loolu ñu bari moom lañ wax ñenn ñi ne nisfu Sha'ban la amoon mooy mooy moitié weeru Sha'ban mu ne loolu moom la imaam an-Nawawi imaam al-Hafiz di wax ba léegi ne huwa wa huwa alladhi dhakarahu an-Nawawi tudd ci bu am solo boobu wa aqarra ba pare mu daal di koy saxal ne nisfu Sha'ban mu ne malgré ma kawni rajjaha fi sharxihi li muslim riwaayata sittata ashara shahran li kawniha majzuman biha inda muslim mu ne imaam an-Nawawi moom rahmatullah alayhi ci ar-Rawda dane nisfu Sha'ban la ne moom moom ci boppam imaam an-Nawawi ci shara sahih muslim bi mu def al-Minhaj foofu dafa dogu moom dafa dafa nootal ne mois après ci gàddaay gi la woon ndax lan ndax riwaay imam muslim bi ñu la tuddoon sànk boobu amul sikki sàkka dani six mois kon loolu benn wax la am na nag ñeneen ñu ne mu ne waqad jazama Muusa ibn Uqba bi anna tahwila kaana fi jumaada al axira mu ne kanta imam Muusa ibn Uqba moom rahmatullah alayhi dafa dogu ne mbir yi ci jumaada al axira la woon mu ne wa min ash ay aydan yii nii nag mu lay wax yépp nee yi ay avis yu isolé wu la yu beru la mooy yoo xam ne dañ koy nettali mais duy dëgër mu ne bokk na ci yi nga xam ne ñoo beru ba léegi riwaayatu salasata en bi riwaaya bi nga xam ne dañu treize mois la treize mois après gàddaay ji mu ne loolu bokk na tamit ci nga xam ne mooy dañ koy nettali mais dëgëru mu ne wa riwaayatu tisan ak bi ne dix-neuf tisan euh, non bi ne tis'ata tis'ata ashhur neuf mois après aw asharata ashhur wala dix wa riwaayatu shahrayn am na boo xam ne sax dane euh, riwaaya boobu euh, imaam ibn jarir tudd na yii nii këne affaire bi rahmatullah alayhi këne ci dix euh, ci première années gàddaay gi ci lañu changé xibla bi mais yooyu noonu la ne yooyu ay shuzuz la mu ne wa riwaayatu sanatay am na boo xam ne dañu deux ans après léegi ci gàttal mu ne wa asaaniidul jamii da'if sanad yi ma la wax yépp ba ma la commencé wax ne wa shaddat aqwal am na ay wax yu beru boobu ba léegi mu ne riwaaya yooyu moom da'if da'ifa sa seen sanad yépp wér moom kon nga gis ne lële moo ci dëgër mu ne wal i'timaadu ala al qawl al awwal li nga xamante ne nag moom la jàpp te moom la ñuy mooy li ñuy sukkandikoo mooy wax du njëkk 16 mois wala 17 mois comme ni mu ñëwee ci ni ci imaam al-Bara ibn Azib radiyallahu taala anhu wa arda léegi loolu di beneen laaj léegi nag mu des waa léegi ñu ñëw nag ci xibla yi kon gis nañ ne kon xibla gi kañ lañ ko toxal seize mois wala dix-sept mois ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam ci mois rajab imaam alxaafis dane loolu wa huwa saxiix mooy li nga xam ne moo gën dëgër këne ci mois rajab la amoon nisf nisf rajab mooy euh, mois ceewu euh, rajab Ah. léegi mu am beneen laaj mooy bala ñu dugg ci yooyu mooy gis nañ riwaay bi ñu gis sànk dane lan dane julli tàkkusaan la woon julli tàkkusaan la yonent mi alayhi salaatu salaam njëkk julli féete màkk julli tàkkusaan la njëkk julli féete màkk waaye nag am na yeneen riwaay yoo xam ne ñoom dañu ne zuhru la mooy tàkkusaan boroom xam-xam yi kon dañu wute ci lool ñii ne tis tàkkusaan la comme ni nga xam ne noonu la ko ñëwee ci riwaay xadiis al bi ñu gis ak riwaayaam yu bari waaye Muhammad ibn Sa'd di imaam ibn Sa'd ci at tabaqaat rahmatullah alayhi dane moom da doon julli lan innahu salla rak'atayn min adh-dhuhri fi masjidi bil muslimin summa umira an yatawajjaha ila al masjid al haram fastadaara ilay wa daara maahu al beneen wax boo xam ne dañ ne non non non non du tàkkusaan tisbaar la woon d'ailleurs ci biir julli la woon sax ñaari ràkk rek la jot a julli ak jullit ñi ñu digal ko mu turne mu daal di tourner euh, kaaba gi loolu wax la boo xam ne dëgërul euh, beneen wax ñu ne dafa seeti woon dafa demoon ziyaare ji woon umm bishr ibn al ibn maarur fii bani salima kën yonent bi alayhi salaatu dafa demoon ci waa bani salima ziyaare ji woon umm bishr di bara di al bara ibn maarur mi gaañu woon ci première année bi léegi ndaw sa daal di ko fay defar benn mooy accueillir ko toggal ko fa ak togg léegi nag heure julli jot yonent bi aleyhi salaatu salaam di julleeg saxaaba yi foofu ci kër ndaw si bi muy julleeg foofu noonu bokk ci waa banu salima ñaari ràkk la julli après ñu digal ko mu daal di tourner ci kaaba gi mu daal di ñu tudde foofu masjidul tey imaam ibn Sa'd bi mu nettalee wax ji xam nga bii bu wute na ak bi mu waxoon wale mu ne sëriñam di imaam al-Waaqidi nee na hada asbatu indana lii de mooy li nga xam ne mooy li gën sax fi ñun mais loolu yii riwaay yi benn wéru ci ah, loolu ay riwaaya la yoo xam ne wéruñu ba léegi pour wax la rek wax yi niñ bare imaam Abu Dawud dafa solo moom tamit pour yokk ci mbir yi ci sanad boo xam ne bu da'if la ah, ci mu jëla ko ci ibnu ruwayba rahmat radiyallahu anhu mu ne dafa ñu nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn ci ñaari benn ci julli yi nga xam ne ñooy am dans l'après-midi mooy soit tisbaar tàkku tàkkusaan nee na ñu daal di koy suri xiina surifatil xibla bi ñu wëlbatee xibla bi léegi fa daara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir julli ji mu turne wadur naa maahu fi rak'atay ñuy turne ànd ak moom ci ñaari rak na ko noon imaam al bazaar daal dina koy soloo ci seydina anas ibn malik radiallahu taala ne zuhru la doon julli ñu daal koy kii màkk ñu daal koy wax mu jublu màkk imaam al tabaraani yi soloo na ko waaye xadiis yi nii yëpp benn wéru ci riwaaya yii yëpp moom la comme ni imaam al wax ne wa fii kullin minhuma da'f riwaaye yii yépp surtout bu yii ñu mujj tudd bu ci nekk am na ak ah loo xam ne ak wéradi gu ci nekk ak faiblesse waaye yépp wéradi sax ñoom ñépp manuñ leen amuñu poids ci kanam xadiisu saxiixayni boo xam ne mbir mi lenn la woon mooy yonent bi alayhi saatu wasalaam dafa julli tisbaar ba pare ñu door loolu door ñu door ko ko digal ba muy julli tàkkusaan mu commencé julli féete kaaba gi euh, zaadaha llahu tashrifan wa takriman léegi nag mu des beneen affaire mooy euh, gis nañ ci riwaaya biñ tàmbalee bu imaam al Buxaari bi ak usa mooy riwaayam riwaayam mais wax nañ la ne loolu imaam Muslim it soloo na ko ak ñeneen ñi ko solo gis nañ ci riwaaya boobu lan la kiy wax Euh, ah, imaam al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu dane waa ji dafa génn dafa génn romb nit ñi di julli mu ne leen fekk ñooñu di julli lan tàkkusaan mu ne leen de yonent bi alayhi salaatu wassalaam de julli naa ak moom wujjiha ilal kaaba wa annahu qad wujjiha ilal kaaba kaaba fan xarafu wa hum fi salaatil asri lool ci beneen riwaaye la boo xam ne daf ko gën a leeral préciser ne ki salaatul asri la woon léegi nga ne lool benn la waaye abdullah ibn umar ibn al-Khattab moom soloo na ci saxiix saxiixayni te imaam an-Nasaa'i it na ko raxmatullah alayhim mu ne bayna an-naasu bi Qubaa fi salaati subh id jaa'ahum aatin mu ne moom Abdullah ibn Umar dane ki nga xam ne moo ñëw di wax ne dañoo wu léegi changé nañ xibla bi loolu mu ngi fekkoon ñam fekkoon ñuy julli du tàkkusaan lañ doon julli mais tisbaar ñu fekk ñu ngi féete woon Sham di Jérusalem après ñu daal di tourner féete Kaaba te loolu imaam kon gis nañ ne imaam Anas tamit loolu mooy riwaaya Abdullah ibn Umar naka noonu imaam Muslim ibn al-Hajjaj soloo na ko jële ko ci riwaaya Anas ibn Malik mu ne fa marra rajulun min bani salima wa hum ruku' fi salaati al mooy ne yonent bi ñoom ay waa ji dafa romb ay nit ay góor yooyu julli ci waa banu salima te ñoom ñu ngi doon ruku' doon julli nañ benn ràkk bay ruku' ci waa banu salima lañ bokkoon waa jooju te fii salaatil fajri ci jullit fajar nga ne waaw lii moom nan la mën a demee ñii ne tàkkusaan ñii ne fajar waaye loolu niñ leen di boolee yomb na mooy ne ñaar yépp la ndax dafa am ñoo xam ne dañ ne non dañoo ne non affaire bi suba la woon foo ko teg riwaaye xay ni léegi euh, nga ne ah déet taxawal ndax yow am na riwaay boo xam ne mu ngi sax imaamul Buxaari boo xam ne dañ ne tàkkusaan la te moom lañ gis moom lañ ubbee yow léegi nan nga mën a waxee da loolu danga koy teg fële mooy loolu problème la léegi ni ñu leen di boole mooy loolu loolu ñaar yépp a nekk mooy ne ki génn ñi mu njëkk a dajeel ñi mu dajeel bokk foofu soriwu jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasallam yenn sori yi ñooñu asr lañ doon julli ñu wax leen ko fekk ñuy doon julli tàkkusaan ñu daal di tourner waaye riwaaye seydna abdullah ibnu omar bi seydna anas bi boobu waa Quba la mooy ca deuxième mooy tàkkusaan bi tey ca su ca suba ga la woon mooy tàkkusaan bi dafa xew ci lañ jullee yonent mi alayhi salaatu salaam mu féete mag waa ji am ku génn day gis ñuy julli mu wax leen ko foofu ñooñ tàkkusaan lañ doon jëli mais riwaaya Abdullah ibn Umar yi ak bu Seyna Anas dane Quba te loolu mooy mooy tàkkusaan dafa weesu timis jaaro fi gée jaar fi ca fajar nag am ku fa dem dem Quba fekk ñoom ñuy julli koo xam ne julliwoon ak yonent mi alayhi salaatu mu wax leen loolu mais loolu mooy lan mooy ñi doon julli tàkkusaan duwaa duwaa Quba non ñooñu jàkkaay soriwuñ jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñoom ñooy ñan waa Banu Haarisa lool ci li ñeen ñi wax kon ci noonu ci la ñuy dajalee waaye yépp ndax siinoo nga ne waa asr bi kii ndax loolu wala bon lii lañ koy boolee te al jam'u bayna ad-dalilayni awlaa min ihmaali ahadihima dajale ñaari dalil yi moo gën tout le temps nga ñëw sélectionné ne man yii laay tànn beneen bi kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis li jëm ci wàllu wàccu toxal xibla gi ban waxtu la woon ban jamono la woon loolu alxuraan dafa ñëw di feddali lool di ko wane fi muy waxe ne baad a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim sayaquulu as-sufahaa'u mina an-naasi maa wallaahum an qiblatihim allatii kaanuu 'alayhaa qul lillaahi al-mashriqu wal-maghrib yahdii man yashaa'u ilaa siraatin mustaqiim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kaanat la kabiratan illa ala alladina hada allah wa ma kaana allahu liyudiica iimaanakum inna allaha binnaasi la ra'uufun rahiim qad naraa taqalluba wajhika fi ssamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaahaa fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam wa xaytumaa kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu wa inna alladina uutul kitaaba la ya'lamuuna annahu alxaqqu min rabbihim wa ma allahu bi gaafilin ammaa ya'maluun walain walain atayta alladina uutul kitaaba bi kulli aayatin maa tabi'uu qiblatak wama anta bitaabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitaabi'in qiblata ba'd wala init wala inittaba'ta ahwaa'ahum min ba'di maa jaa'aka minal ilmi innaka idhan lamina adh-dhaalimiin alladina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuuna alxaqa wa hum yaclamuun alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin wa likullin wijhatun huwa muwalliihaa fastabiqu alxayraat aynama takuunu ya'ti bikum allahu jamii'an inna allaha ala kulli shay'in qadiir wa min haythu xarajta fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam wa innahu lalhaqqu min rabbika wa ma allahu bigaafilin amma ta'maluun wa min haythu xarajta fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam wa xaytu maa kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li allaa yakuuna linnaasi alaykum xujjatun illa alladina zalamuu minhum falaa taxshawhum waxshawni wa li utimma nicmatii alaykum wa la'allakum tahtaduun léegi suñu boroom wàcc xam nga riwaaya al bara ibn azib bi nee na gars yi bi yonent bi alei salatu salaam commencé di féete Jéru euh, Makka ankaru daali ankaru ñu daal di alayi daali ñu ne non non man daal ci jaaxal na mu xoolatil wutee ci naa lan moo tax muy kii xiblaay yonent yi ko jiitu woon aleyhi salatu wasalaam suñu boroom nag di wax lool ne sa yaqulu gis nga toxal gii ma toxal xibla bi féeteetoo Jérusalem ngay féete fi nga xamante ne nii mooy Makka loolu noonu sa yaqulu dina wax as-sufahaa'u gaa yi nga xam ne dañoo dese mooy ñi nga xam ne seen bopp feesul ñooy ñam ñooy yahuudi ndax ñoom ñoo doon kaas naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye waru ko woon a def waa ahlul kitaab yooyu riwaaye bi ne ñoom ñoo ko naan affaire yi waru ko woon a def noonu voilà comme li imaam al-Hafiz ibn Kathir ne ta'ana qa'inuuna min as-sufaha wal jahalati al-aghbiya wa qaalu ma wallahum an qiblatihim allati kaanu alayha mu ne ñooñu ñooy ñam as-sufaha mu ne bi suñu boroom digalee jullit ñu ñu daldi wëlbati fi ñu doon féete xibla bi ta'ana ta'inun am boroom ñi nga xam ne ñooy jam ñu daldi jam nag commencé ut lu ñu dugge nag jullit ñi ñooñ ñooy nga as-sufaha ñi dese ñi nga xam ne seen bopp kopp newu ci wal jahala ak ñu réer ñi nga xam ne xamuñu dara al aghbiya ñi nga xam ne ñooy ñoom la français di woowe les cons moom la français naan le con le con mooy ghabi ndax bala ngay weddi dara te ñoo ko tey di loo xam ne xamoo waqaalu ñu ne maa wallaahu mais julli ñi ana moo tax ñu daal di wëlbatiku an qiblatim wëlif seen qibla ga nga xam ne allati kaanu alayha loolu nag la suñu boroom di wax nii ne sa yaquulu gis nga lii nga def nii lii ma la defal yow alayhi salaatu wasalaam ne leen tourné sa yaquulu léegi mu wax as ñi dese ci juif yi muy yahuud yi ñoom minan naasi ci nit ñi maa wallaahu mais ñii ala moo tax ñuy wëlbati ko am qiblatihim allati kaanu alayha ci qibla nga ñu newoon di Jérusalem ak yéeféer yi nga xam ne ñooy jaxale yi jaxale yi ñooy musrikuuna yi ñoom dañ naan lii day wane ne liñ nekk du dëgg di féete fenn ba lee ba ci kaam après nga jóge fa daal di féete feneen loolu day wane ne kon ñoom li ñu nekk nekkul dëgg waaye loolu xawlu jaahil la moo tax imaam al-Hafiz ibn Kathir ne mina sufa wal jahlatil arbiya muy ñi nga xam ne mushrikuuna yi nga xam ne xamuñu dara ñoom dañoo départ complètement ñu ne lan moo tax suñu boroom nag di leen tontu ci seen wax jooy ne ne yonent mi alayhi salaatu salaam tontul qul wax lillahi al mashriqu buur yàlla la ñeel al wal maghrib buur yàlla la ñeel li nga xam ne mooy mashriq ak maghrib mooy moom moom direction yëpp moo leen moom moo moom l'orient moo moom l'occident yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ku ko neex nag ku ko neex rekk lay gindi ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu coowaaral buur yàlla du koo xam ne danaan man féete leen fii ñu naan ko ah, lan moo tax ndax moom laal mu'aqqiba li hukmi du dogal ñuy ñëw ci dinnaaw naan la naan pourquoi déedéet moom yaf'alu ma yasha comme l'imam al-hafiz ibn wax ne huwa al-maliku al-mutasarrifu al-hakimu alladhi la mu'aqqiba li hukmi alladi yaf'alu maa yashaa'u fi xalqi wa yaxkumu maa yuridu fi shar'i wa huwa alladi yahdi man yashaa'u ila siraatin mustaqim wa yudillu man yashaa'u 'ani at-tariiqi al-qawiyyi wa lahu fi dhaalika al-hikmatu allatii yajibu lanaa lahaa ar-ridaa wala yajibu lahaa ar-ridaa wat-tasliim mu ne moom al-imaam al-haafiz kasiir waaye fii ci albidaaya la wan nihaaya du ci tafsir bi mu ne li suñu boroom ne yahdi mooy gindi man yasha ko soob ila siraatin mustaqim ci yoon wu cowooral wi di mu ne ay huwa moom almalikul mutasarriful xaakim buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy almaalik moo moom lépp almutasarrifu mooy soppandeku alxaakimu ci lépp alxaakimu mooy kiy àtte alladi ki nga xam ne la mu'aqqiba li hukmihi kenn du ñëw ci ginnaawam naan ko pourquoi nga dogal lii yow yàlla déedéet mooy amul objection li juriste yi di wax objection amul ci dogali yàlla wala ay waxam wala ay àtteem déedéet alladi yàlla mi nga xam ne yafalu mooy def maa yasha ko neex dong képp fii xalq yi ci mbindeefam wa yaxkumu te mooy atte maa yuridu lu ko neex fii shar'i ci shari'am bi wa huwa ta moom buur yàlla alladi mooy ki nga xam ne yahdi mooy gindi man yasha ku ko soob ila siratim mustaqim ci yoon wi nga xam ne mooy wa collooral wa yudillu man yasha an tariq al qawi al qawim mooy seetaan ku ko soob mu sànku ci yoon wi nga xam ne mooy woon wu jub wi mu ne wala fu walahu fi dhalika al hikma loolu lépp nag gindi ñi bàyyi yeneen ñi seetaan leen ci maanuteem ñu sànku mu ne loolu lépp nag sagesse bi ci moom moom la ñeel kantaa ñun moom yi muy def ñun mamuñu ci lu dul arrida gërëm li yàlla dogal te di ko def wat taslim tey wombatu waa tax kon mu ne moo yahdi mooy gindi man yasha ku ko sopp ilaa siraatin mustaqim ci yoon wu coow waaw raw la mu ne wa kadhalika naka nii buur yàlla gindee leen te moom orient moom occident fu ko neex la naan féete leen moo leen ne nag moom mi leen doon wax ngeen doon féete Jérusalem tey moo leen ne ngeen féete wa kadhalika na ko ñoon ja'alnaakum lañ leen defe ummatan wasata lañ leen defe ngeen nekk peuple bi nga xam ne ñooy bu diggu doomu bi bi gën peuple bi gën bi gën a dëggu doomu li takunu juste milieu ngir ngeen nekk shuhada ala nas ngeen nekk ñi ngeen xam ne yéenay seede nit ñi seede ci contre nit ñi buñ demee yowmal qiyam naan yonent yi alayhi kenn ñëwul moo tax ci saxiix yi saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi xadiis ya Aïsha sayyidina Nuux radiyallahu alayhi salaatu wasalaam wa radiyallahu ta'ala an sittatina Aïsha muy laaj peuple yonent bi alayhi salaatu wasallam ngir mu seede ne moom ñëwoon na te yónni woon nañu ko bu dee ne peuple yonent Yàlla Nuux mi njëkk ci yonent yi alayhi salaatu wasallam ci ñooñ la ñun lañuy mën a seede ndax dañoo am alxuraan moo tax ñu mën a seede ci ñooñ ñépp looloo tax ñu ma kon bu dee ñooñ la kay ñi ci des raw yi waxi nopp kon mu ne kon li takunu ngir ngeen nekk dama leen def peuple communauté bi gën xeet yi gën ngir ngeen nekk gën a dugg doomu ngeen nekk ñi nga xam ne yéenay seede ci kaw nit ñi ku fi nar a weddi yonent ëllëg naan ñëwul ndax gaa yi ñëw yenn yonent ñu ne leen non non waa peuple ne nu wax de gisuñ mësuñu koo gis ñëwul de yàlla suñu xeet bii ne non ñëw nañ ñu ne yéen nan ngeen leen mën a seedee te fekk nan ngeen mën a seedee contre ñun te yéen fekke wu ngeen ko ñu wax la li alxuraan wax li suñu boroom wax ci alxuraan débat bu féete féete féete boor mu ne wa te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag nekk ar rasuulu ndawam bii alayhi salaatu wasalaam aleykum shahiidan non nekk leen fi ku fi nekk caaxaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam du seede pour yow contre yow lay lay mu ne wamaa ja'alnaa te defuñu alqiblata qibla bi nga xam ne allati bi nga xam ne kunta alayha ne woon nga ca di Jérusalem illaa lu dul li naa ma ngir ñu xam man ana kan yattabi'u mooy topp rasuula yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi man mooy ma feeñal lii illaa li naa ma ba buur yàlla wane ngir ñu wane nit ñi gis ndax buur yàlla moom ngir moom moom moom nekkul ne dafa soxla gaa yi euh, euh, euh, affaire yi xew ngir mu xam na ko boo xam ne xam-xamam amul fu mu amul fu yem moo na imaam ibnu abbas ne illaa li nara loolu ngir ñu gis man yattabi'u ar-rasul ana kan kan ci ci ci ci ci jaam yi mooy topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam mimman ana kan ci ñoom yan xalibu ala aqiba yi mooy dellu ginnaaw daal dina noo tubbi ne non lii nag day wane ne sawaay noo kii li muy woote dëgërul ndax tey ñu ne nii suba ñu ne fële la mu ne wa in kaanat la kabiratan illa allah mu ne gis nga le fait que ñu ñu ne wëlbati leen seen fi ngeen doon féete mais lu diis na la kabiratan lu diis la ci ñi nga xam ne ñooy naafiq yi ak ñi nga xam ne seen ngëm dëgëragul lu diis la ndax buñ demee gis naa bu dee ñi seen ngëm dëgëragul naafiq yi yéefar yi juif yi dañ leen di mën a tàkkle ne leen léegi comment vous vous vous vous allez yéen surtout bu dee ñoom rek a nekk nan ngeen di expliquer mais at kon at yi ngeen julli at yi ngeen julli woon féete Jérusalem c'est-à-dire kon ci caaxaan ngeen newoon mooy façon waxu caaxaan yooyu ñu lay mu ne moo tax mu ne wa inna ha te gis nga affaire bii nii wa in kaanat la kabira te mbir mi yàlla xam na ne mbir mi la kabira lu diis la ala alladina ha illaa illaa mooy lu diis la ci ñan ci nit ñi nga xam ne ay naafiq ak juif yi nga xam ne mer nañ ci ak ñi nga xam ne seen ngëm dëgëru illaa ba mu des nag du lu mais nag garaawul ci ñi nga xam ne ala alladhina hadallah ñoom la buur yàlla gindi nga gis gindi gi ñëw ba léegi mu ne nag ndax jullit ñi comme niñ gise ci xadiisu biñ gisoon sànq jullit ñi dañ doon laaj naan ah mbir yi am na problème de mais ñun ñi nga xam ne ñoo gaañu woon ñoo faatu woon avant ñuy fa ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy tur ñuy ñuy wëlbati xibla bi de Jérusalem vers la Mecque mais ñooñu kon seen julli kon moom nu muy demee xanaa seeni julli kon dootul baax te ñu génn àddina ñoom comme al-Bara ibn Ma'rur ak ñooñu Kulthum ibn al-Hidm ak ñooñu noonu teel a gaañu avant lii xanaa kon ñooñu mooy seen affaire baaxul suñu boroom nag ne wamaa ne déedéet wamaa kaana allahu li yudi'a imaanakum yàlla nekkul ngir di sànk seen julli yi ngeen doon julli képp waxuma la ñi gaañu mais yéen ñii julli yi ngeen doon julli di feetu Jérusalem yu baax la buur yàlla nekkul kuy sànk julli yooyu imaanakum moo tax fii imaam al Buxaari ne ay salaatakum li muy tekk fii mooy seen julli yi buur yàlla nekkul bu leen am tiitaange ki seen mbokk yi génn àddina gis nga niñ bëgge woon lu baax ngir seen mbokk yi neewuñ ñoom xalaatuñ seen bopp rek ne ñu ngi xalaat ñu génn àddina waaw moom te doon julli féete na moom nu muy demee mu ne lool bu leen ci tiit wama kaana allahu te buur yàlla nekkul li yudi'a koo di sànq imaanakum seen julli yi ngeen doon julli avant li inna allaha buur yàlla binnaasi ji nit le da raufun aji yéey ñeewaa ku ñeewal ku ñeewante la ci ñoom da rahimun koo xamante ne nii ku leen di yorom la aji yoromaa koon la de ci ñoom kon nga gis loolu lépp mu nekk fadlullahi di ngëneelu buur yàlla ku leen tar ak ar-rafa ku leen tar ak yërmande allahu akbar léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam eh, mu ñuy indil contexte bi nga xam ne ci la wëlbati xibla gi xam nga imaam al wax na wax nañu ne te moom wa kaana yujibuhu te yonent mi alayhi salaatu salaam malgré bi mu ñëwee Medina dal ci foofu nekk foofu ba ni mu doon julli di féete Jérusalem bi dafa mas a sopp féete albayt muy Kaaba gi mais da doon xool asamaan si ngir buur yàlla subhaanahu wa taala daal di koy e, soppil li nga xamante ne mooy xibla bi loolu nag la suñu boroom di wax ne qad naraa dëgg-dëgg gis nañ taqalluba wajhika fi sama qad dëgg-dëgg naraa man borom bi de ñun borom bi gis nañu taqalluba wajhika fi sama muy sa wëlbati sa xar kanam gi yow alayhi salaatu wassalaam bi ngay doon xool ci asamaan si di xaar buur yàlla joxe ndigal falanu wàlli yannaka waat nañ ne dinañu la wëlbati qiblatan ci xibla boo xam ne tardaaha moom nga gërëm yow alayhi salaatu